ma daal di ne xaaral man man man man ma seet fu ma làqu léegi fu gën a baax ca ma dem làqatu ji fa qaala ñi ni sa <laughs> Abubakar bon xam ne yégée ne gaa yi reeruñu mu jàpp ne donc kon li tax reeruñu te pourtant wax nañ ko fa aradahu mais day jàpp ne sawaay mii moo deful li mu war a def quoi Abdourahman deful li war a def parce que bu defoon li mu war a def même dina fexe quand même convaincre leen ba ñu reer ganale leen mu ne koy fa qaala mu ne yaa Xunsar Xunsar <laughs> <laughs> mooy yow mi nga xam dangaa doye bi lu tax ngay def lool lu tax lii nii di xew ah yaa Xunsar fa jaddaa wa sabba daal di koy <laughs> daal di koy ŋaññ nekk xaw ma foo nekk yow nangam ak nangam way <laughs> nee na après bon am na yeneen riwaay yoo xam ne ñoo gën a leeral mbir mi nee dafa kii bi ma xam ne ci la wax ah dane dane dane dane daf maa laaj daf maa woo ma ma ma noppi waxuma dara ne ma anaga ah <laughs> anaga sawaay nee na ma noppi mu wax ah léegi nag bi mu kiiwee nag nga après nag ma ñëw quoi <laughs> waaw ci laa ñëwee nag mu ne ma yaa wum sar yow ah lan moo ñu ne ko ah ma ne ko waaw moo tax yeneen waaye non euh, kii naa leen de wallaay wax nañoo ñoom de ñoom ñoo bañ nee nañ leen proposé nañ leen ba soon nañu bañ waaw waaw moo tax ci benn riwaay mu ne fa xarajtu bi man <laughs> dane ba ci benn riwaay bo al Jurayri dane fa qaala yaa Gunzar aqsamtu alayka in kunta tasma sawti lama ji'ta <laughs> ne ma yow ku dagg ji waa ngi waat yàlla ne boo déggee sama kàddu génnal fi nga nekk ñëw fekk si ma fii <laughs> nee na bon fa xarajtu ma génn fa qultu wallahi ma li dam haa'ulaa'i adyaafuka waaw fasalhum qaalu sadaq waaw nee ah, ma ne ko ah bàyyi defuma benn lu may lu may waral bàkkaar wala lu may waral ak ak ak ak ak yeraanga defuma dara lu jaaduwul de maa lii dan defuma benn faute faute defuma benn faute de defuma benn erreur waaw ah, ab ulaay adyaafu ko sa gan yi nag ñu ngi nii toog di ñu di ñu gis ñu ngi nii toog laaj leen ba xam ndax man damaa gàttañ lu ci proposer leen gara la leen gan yi ne wax na dëgg de def na li waroon def ñun ñoo na ko lekkuñu fekk yow ñëwoo <laughs> waaw xaalu sadaq waaw wax na dëgg xat ataanaa indil nañu sax reer bi kii nañu ñun ñoo ne ko duñu lekk fekk yow Abu Bakar ñëwoo <laughs> waaw <laughs> léegi nag léegi Seydina Abu Bakar xam ne kon radiyallahu anhu moo kon Abdurrahman def na li mu waroon def kon problème bi ci gan yi la ko ak gan yi ñoo bañ <laughs> waaw ndax dafa jàppoon ne looloo taxoon mu mer waaw loolu dañ ciy jàngee nit ki bu dee da ngaa joxe liggéey koo xam ne lu war a def defu ko euh, parce que moom du du dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa teeyul de teey na c'est lim gis gan yi lekk loolu du luy xew quoi am ay gan ñu nekk fi boobu ba léegi lekkuñu mu ñëw ba pare soxna si ne ko lekkuñu ñu ngi nii lekkuñu lu lu la téye sa sa gan yi lan moo la tëj ba ñëwoo fekk fee mu ne ko mais reera wël mu ne reeruñ de waaw kii nañ leen nag waaw proposé dañ leen ko mais dafa jàppoon ne proposition boobu xamaana mooy bi soxna si yooyu def ak yooyu mais Abdurrahman daa defee def li mu war a def waaw mooy nit bu defee lu warul a def tamit mën nañ ko corriger waaye boo demee ba xam ne tamit boo moom du du ndeke deful erreur defoon na li war a def bu boobaa tamit Euh, manoo continuer tamit di ko dal noonu rek léegi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu waa léegi kulu léegi lekk lekk laa hani an <laughs> wallahi laa tamoo abada neen lekk leen yéen daal yéen daal doy ngeen waat man nag waat naa ci yàlla ne duma ci lekk dara ba faw yéen lekk leen waaw waaw <laughs> mu ne qaala wa aymullahi ma kunna naxudu bon riwaay bii dafa tënk affaire yi quoi voilà waaw <laughs> waaw dafa tënk affaire yi mais bon dañuy jàll hmm. <coughs> waaye ñoom tamit dañoo jàppoon ne li gën a teggi tegginu mooy boroom kër gi na teew ba pare ñu door a lekk ñoom loolu lañ ko gis seen côté am na ñu tamit euh, ngànt waaw mooy waa suppa ñooñu ñooñu dañoo jàppoon ne noonu na borom kër gi ñëw ba pare ñëwee di lekk alors que te tamit comme que lekk gi pour ñu ñëpp la mais bu ñu lekkee te moom reerul ñu lekk lekk gi mu jeex léegi moom bu ñëwee lu muy lekk kon nañ ko xaar <coughs> waaw amaana tamit loolu ak tamit bëgg bokk ak Seydina Abu Bakar ngir mën a ah, ak tabarru comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ne wa na alladhi hamala ala dhalika raghbatuhum fi tabarruki bu mu ah, ah, kalate nan leen yeen lool mooy sopp guñ bëggoon euh, xemmeem barkeelu ci lekkaaleeg moom waaw léegi nag mu ne leen kon man du lekk dara waat naa ko du ci yàlla duma lekk dara <laughs> waaw <laughs> waaw wallahi laa tam waa abada waaw lekk leen waaw <coughs> léegi bi waxee loolu bon sëy naa ci riwaay bi ñu nekk mu ne wallahi kulu la hani'an wallahi la tamu abada qala wa aymullah abdurrahman nañu maa ngi waat ci yàlla ma kunna na'khudhu min luqma dañu commencé nag di lekk doonuñu woon jël benn dànk wala lu ñuy jël ngir man koo sex illa raba min asfaliha lu dul ne bu ñu tibbee mbir mi day yokk ci suufam mooy la tëggu day gën a bari ci suuf ci ndab liñ jële aktara minha lu ëpp lool hatta shabi'u ba ñoom ñépp lekk ba suur wasaarat mbir mi mujj nekk aktara mimma kaanat qabla dhalik biñ lekkee ba pare mais bool bi li ci nekk moo ëpp li ci newoon naata ñuy commencé fa nadara ilayhi Abu Bakr xool bool bi fa qaala limraati léegi mu ne soxnaam Ummu Ruumaan yaa uxta Bani Firaas parce que Bani Firaas frère maamu euh, Ummu Ruumaan bi tudd Xaaris euh, frère Firaas la boo tax mu ñu tal léegi araab yi dañuy woote noonu yaa u yaa uxta ay eh, yow bokk Bani Firaas waaw doomi Firaas ma hada waa lan la lu ma gis nii xaalat mu ne ko laa wa qurrata ayni mu ne déet waat naa ko ci sama seru bët la hiya ah, al aana léegi nii aksaru la ëppee minha qabla dhalika bi thalath marrat ne affaire bi dafa ñetti yoon la ëppee laata ñu koy laata ñuy lekk mbir mi daa gën bari trois fois la lekk gi dublewu Seydina Abubakar xam ne barket borom bi barkeel na ñam li waat gam waatoon ne du ma ci lekk mu daal koy tege ni nee fa akala minha Abu Bakr sayna Abu Bakr daal di ci lekk lii nag li gën a dëgër mooy après def na li nga xam ne mooy kafaara gi def na ko même bu dee riwaay tudduñu ko ndax loolu lu ñu xam la voilà loolu lu ñu xam la quoi loolu lu ñu xam la léegi nag mu ne waqaala mu ne innama kaana dhalika min ash-shaytaan yaani yamina mu ne sama waat googu ma waatoon na du ma ci lekk lool ci saytaane la jógoon mooy da ko waxoon ndax mer ndax ñii ñu leen di ganale ñu bañ te li war nag gan nag mooy buñ la ganalee nga nangu ganale gi ñu la ganale te nga mën dugg ci yenn détails yi ndax ñi lay ganale ñoo gën a xam seen bopp waaw summa akala minha ginnaaw gi mu lekk ci luqma waaw lekk ci benn danga ko ndax joroon lekk ci yeneen saa salaam summa hamalaha ila nabi après mu yóbbu ko saa salaam fa asbahat indahu ba ñu bool ba mu ko woon ci kër yeneen saa salaam wa kaana baynana wa bayna al ahd mu ne amoon nañ ak nit ñi ab daje bu ñu waroon a daje famadal ajal mbir ma daal di jàll àpp fa tafarraqna bañ dagee kër yonent saa salaam ñu daal di euh, kii li nga xamante ne nii euh, mooy euh, bi ñuy bi ñuy bi ñuy tàqale ko isnay ashara rajulan douze personnes ma kulli rajulin minhum unas douze personnes yoo xamante ne nii ku ci nekk yaa ngi àndoon ak ay mbooloo allahu borom bi nag alamu moo xam dëgg-dëgg kam ma kulli rajul ñaata ñooñu ñaata lañu woon fa akalu minha ajma'in ñoom ñëpp lekk ca bool ba cër yoneen saa salaam ñoom ñëpp loolu lekkul ñu tuuti la woon mais barke am ci mu ne wa lii mooy riwaay bi léegi euh, euh, bala ñu jàll pour bañ ci ñëwaat parce que daa am di ay riwaay yu bari imaam al-Bukhari an-Nawawi après wa fii riwaayatin wa fii riwaayatin wa fii riwaayatin wa fii riwaaya hmm? lenn luñ ciy jànge mooy nit boo amee ay gan danga leen di toppatoo waaw te tamit dañ ciy xame ne mooy obligé wul nit ki am gan yi ci saase moom moo leen di toppatoo bu dee am na ku mën a taxawu loolu ci njabootam wala koo xam ne moom la chargé wu mu def loolu fekk moom mu am leneen lu mu war a doxi loolu kenn mënu ko ne waaw ah lu tax nga koy doxi ah lu tax nga koy doxi di bàyyi gan yi noonu déet bu amee lu bu dox Seydina Abubakar dafay bàyyi ñii dem si yonent saa waaw te pourtant am na kat mais sauf bàyyi na leen nag ku leen toppatoo te joxe na ay instruction ay ndigal yoo xamante ne nii ah mooy euh, ñu waa ñu toppatoo leen waaye tamit dañ ciy jàngali yaay Ummu Ruumaan radiyallahu anha def mooy ndaw si yooyu moo koy toppatoo côté lekk geeg yooyu ndax moo ko toppatoo voilà te loolu lu ñu xam la mooy jigéen ñi lañ doon liggéeyal seen borom kër yi loolu moo ma a nekk sunna yonent bi alayhi salaam gisoon nañ sayyidatu Fatima euh, radiyallahu anha bi nga xam ne ci la bale dëbb ba loxo yi daal di futtu ak fu nekk mu ñëw yonent salaam di ko laaj mu utal ko mindaan mu ne ko déet bu xam nga boobu la ne woon du ma leen utal mindaan <laughs> di bàyyi waa ahlu suffa ñi mu tasaare ci nit ñi <laughs> waaw alal yi ngeen dégg ne moo agsi nag am naa ci man yeneen saa saa lu ma xalaat lu ma ci nar a def mooy jaam yooyu du dama leen di jaay jël alal jooju dépassé ko ci waa lu sufa mais pas bi ci jël kenn di leen jox ngeen di liggéey mu jox leen euh, baaqiyaatu saalihaat yi ngir mu nekk voilà tabam ci newee ñëwaatul ne leen saa saa ah nee ci waaye ba léegi déedéet parce que loolu doy na ko sëkk waaw ci képp ku xam kon nag loolu lu am solo waaye dañ ci xam ne mooy euh, <laughs> euh, nit sag njaboot danga leen di yar ci mbaax naa bu Bakar yar seen ak njabootam ci mbaax waaw li nga xam ne moo ko waroon a taxaw moom bu fi newul ñu war koo mën a taxaw waaye it man le fait mu waat ne du lekk ba faw loolu dañuy xamale lool mën naa nekk waaw waaye Euh, bu dee ne da gis loo xamante ne nii mooy nga def leneen li moo gën comme yeneen saa saa wax ne man waat naa du ma du ma waat ci dara ne du ma ko def gis ne def ko moo gën du dul ma def ko daal di euh, kafaara sama yamin waaw kon loolu tamit loo ma am solo quoi waaye dañ ciy gis tamit mooy di barkeelu ci ñamu awliya yi te loolu moo tax Imaamu Nawawi indi fi hadis bi de. mooy baabu karamaatil awliya wa fadlihim ñu ngi waxaale lëkkaale bi am ak suñu bunt bi mooy lan mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu këram la lii xewe ci présence am la borom bi daal di koy terale lekk ga nga xamante ni nii moom lañ doon lekk <laughs> ah muy loo xam ne lu tuuti la woon mu mat leen ba ñu yóbbu ko kër yonent saa sallam ay ñeneen ñu baree bari ñu man la takk lekk ci loo xamante ne yeneen sa asam dana woon ko amoon ñett lekk ñaari nit na yóbbu ñetteel ko am lekk reeru ñeenti nit na yóbbu ñett moom mu yóbbu ñett waaw ñu mel noon ñëpp man ceele kon loolu lu am am solo la mooy mu bokk ci karaama yi nga xam ne moom la teral borom bi di terale awliya om yi bari lekk lu tuuti boo xam ne narul woon a mat ay nit waxuma la ay nit mais mu mat ñoo xamante ne ñoo leen ëpp ñoo ëpp fuuf ñoo leen ëpp fuuf fuuf fuuf wallahu taala alam léegi moo le fait tamit bi mu gisee gan yi le fait ñu ne leen gan wax nañ ko sànk bon lekk leen ñu nekk fa di dëgëral tamit euh, mu xaw a taral seen kaw ko ne leen lu rax lekku ngeen ah <laughs> kon loolu daal lu ama am solo la quoi waaw Allahu akbar Allahu taala alam moo tax ndab bi ba mu ko yóbbu cin ba da koo yóbbu ndab bi yóbbu ko ci yeneen saa salaam waaw waaw bi nga xamante ne ci la ko yóbbu yeneen saa salaam nag fekk mu wax la mu nettali ko ni mu demee waaw ah, yeneen saa ne ñoom eh, ñoom moom ñoo ma ñoo ma eh, Seydina Abubakar naan ñoom ñoo ma gën quoi yeneen saa salaam ne ko déedéet yow abarruhum yaa leen gën yaa leen. voilà <laughs> waaw wa xayruhum te yaa leen gën yaa leen gën a baax yaa leen gën a yaa leen gën <laughs> waaw ndax da koo wax waat gi mu waat nettali ko lépp waaw ak yooyu yëpp yeneen saa saa na ko déedéet loolu bul jàpp ne loolu ñoom fa anta afdalu minhum <laughs> yow yaa leen gën anta abarruhum wa xayruhum voilà waaw waaw waaw ah, ñoom de ma dal na man nag sama nginjël eh, ma ne ko bal an tabarruhum wa xayruhum Allahu akbar kon loolu lu solo la eh, eh, wallahu taala alam léegi kon gis nañ lëkkaale bi bunt bi looloo tax imaamu Nawawi indi ko fi léegi imaamu maw rahimahullah riwaaya bii pare na ci mu ne wa riwaaya waaw am na nag ci neneen ñoo xam ne moom lañ soloo woo xadiis bi Hmm? mu ne fa xalafa Abu Bakrin laa yato laa yataamuhu fa xalafatil mar'atu laa tusaama fa xalafa ad-dayf awil abyas allaa yataamuhu aw yataamuhu hatta yataama mu ne am na riwaay boo xam ne foofu sëy naa Abu Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu dane sama baay bi mu waatee ne du ko lekk mukk ah soxna si it daal di waat ne moom it Ummu Rumaan ne moom it du ci lekk fa xalafa ad-dayf <laughs> gan yi tamit awil adyaf wala gan ya daal di gan gi wala gan ya ay gan lañ bari nañ daal di waat ñett lañ ne ñoom tamit dara lañ ci du lekk fekk Abubakar lekk ko parce que loolu mooy dañ doon iltimas li imaam alxaam na xajar doon wax naan barkeem tamit <laughs> ñu ne ko ñu ne tam du kenn ñi ñépp waat tamit ne duñ lekk fekk lekk waaw waaye nag waaw léegi faaka la inaa Abubakar ne comme konoon la faaka la voilà loolu tamit dañ ciy xam ne mooy bu dee sa mbokku jullit daawaat ngir nga defal ko leen loo xam man nga koo def du la yàqal dara nga def ko rek ngir moom doon noo man waatoon naa non sa waat googu ngay teg ne voilà ngay tege ne <laughs> léegi nag fa akala Seydina Abubakar lekk wa akalu radiyallahu anhum ñu lekk fa jaalu ñu nekk laa na du ñu yëkkati luqmatan benn dànq illaa rabat lu dul mu mu gën a bari min asfali ci tuuram ah, ci suufam aksara minha lupp ñoom li ñu yëkkati fa qalat sayna Abu Bakar ne ya ukhta bani Firas yow sœuru frère sœuru ah mbokk bu jigéen waa banu Firas maada waa lii lan la mooy ummu Rumaan fa qalat mu ne wa qurratu ayni wan naa sama seru bët hmm? innaha al aana léegi al akthar la gën a bari minha qabla an na'kul laata ñuy lekk faakalu ñu lekk wa ba'atha biha ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara anna wakala minha mu yónni ko ci sallallahu alayhi wa sallam lu tudd ne na saasan bañ ko fa yóbboo lekk na ci ak ñi ci lekk ci riwaaya bee ñu génn léegi Imaamu Nawawi indi wa riwaaya moom lañ doon wax lii moo gën a tax mu gën gudd ko wa fii riwaaya wa riwaaya mu ne am na ci beneen riwaaya boo xam ne nu ñu soloowe hadith bi ñu ko borom sax yi indi mu ne anna Abaa Bakrin qaala li Abdurrahmaan duunaka Abuu Afak voilà lii mooy wane ne ba muy dem da koo dénk bi mu indee gaa yi riwaaya ba dana Seydina Abu Bakar dafa Abdurrahman doom ju mag gi ne ko dunaka diyaafak mooy toppatool sa gan yaa ngi nii fa inni muntaliqun ila nabi man nag damay dem ci Yonent saa salaam min qiraakum qabla an aji nanga waajal toppatoo leen pare ci toppatoo gi ci ganale gi na mat sikk laata may dellu si fantalaqa Abdurrahman Abdurrahman dem fa ataahum bi ma inda mu andi leen la ne fa ñoom ci reer bu ñu war a reere fa qaala at'imu mu ne leen lekk leen fa qaalu ñu ne ko ayna rabbu manzilina gaa yi gan yi ne ko ana ana boroom kër gi ah kër gi ñu nekk ana boroom kër gi xam nañ kat la kay dekkul daji <laughs> qaala at'imu mu ne leen lekk leen it'amu fa qaala mu it'amu eh, lekk leen lekk leen it'amu gaa yi ne ko fa qaalu ayna bay euh, rabbu manzil mu ne leen it'amu lekk leen qaalu ma nahnu bi aakiliina hattaa yaji'a rabbu manzilina ñu ne ko ñun nekkuñu fi di lekk lu dul boroom kër gi ñëwul qaala Seydina Abdourahmane ne leen ndax xam na ne bés bu gaa yi lekkul bu Seydina Aboubacar ñëwee ci kawam lay dal <laughs> radiyallahu anhuma nii na ma ne leen iqbalu aqbilu aqbilu annaa nangu leen iqbalu ay iqbalu anna qiraana nangu leen suñu suñu qiraakum nangu leen li nga xamante ne mooy gan gi ñu ganee la gi ñu leen ganee fa innahu in jaa walam tatamu lanalqayanna min way gaa yi gan yi yéen dama leen di ñaan looy lekk leen ndax gis nga bu ngeen lekkul bu ngeen lekkul bu bu ñëwee bu ma fi fekkee ooy dinaa daj dinañ daj ay ay affaire dina dal suñu kaw de fa abaw gaa yi malgré ñu ne waaye ñun lekkuñu fekk ñëwul <laughs> Seyna Abdourahman ne radiyallahu anhu fa araftu annahu yajibu alayhi ma xam ne si gars yi xamuñ li ñu sax ñii de bu saa bàyyi di ñëw di dal saa kaw moom kenn manu ci dara dina ma mere. fala maa jaa tana xaytu adu bi mu dikkee ba xam ne ah mu ngay dikk rek ma daal di laqatu ci man. fa qaala mu agsi Seyna Abubakar nuyoo ne maa sanaatum radiyallahu anhu lan ngeen def fa axbaruhu mooy ndax reer ngeen bëgg leen laaj seen xaal gaa yi xabaare ko fa qaala ya Abdurrahman seen Abu Bakar na fasakattu ma noppi summa qaala mu ne ya Abdurrahman yow Abdurrahman nee na fasakattu ma noppi fa qaala ya Hunsar yow ku doyal gi in kunta tasma'u sawti la maa ngi wàtti sa kaw ne boo déggee sama kàddu kenn di nga ñëw fekk si ma nee fa xarajtu ma daal di génn fa qultu ma ne sal adyafaka ma génn ko bàyyi laajal sa gan yaa ngi fa qaalu sadaqa ñu ne ko a na dëgg ah ataana non indil nañu affaire bi ah waaw bii indil nañu reer mi ah fa qaala innama intadartumuni mu ne ah yéen man ngeen doon xaar wallahi laa tamu kon nag duma ci lekk allay la guddi gi fa qaala al ñeneen ñi ne wallahi laa tamu ah hatta tasama ah. <laughs> ñun itam duñu lekk fekk lekk ko wax ñun tamit waaw fa qaala mu ne waylakum yéen daal jaaxal ngeen ma rek maalakum la taqbaluna anna xiraakum waaye lan moo tee du ngeen nangu suñu ganale gi ñu leen di ganale yéen ñi tamit tamit <laughs> haa ci ne ne soxna si léegi indi taamaka waa indi palaat bi indi indi ndab li fa jaa bihi mu indi ko ñu indi ko ah wala Abu Abdurrahman indi indi taamaka sa sa ñam bi indi ko bool bi fa jaa bihi mu indi ko fa wada yadahu sayna Abu Bakar dugal ci loxoom fa qaala mu ne bismillah daal di tudd turu yàlla loolu it dañ ciy jàng wala ngaa lekk dala bismillah loolu yàgg nañ ko gis ci riyaad bi ci fii waaw mu ne al ula mooy bu njëkk bi sama waat ga mina shaytaan ci loolu mooy merama ki yóbbu woon fa akala mu lekk wa akalu mu ne muttafaqun alayhi ñoom itam ñu lekk lii al-imaamu al-haafizu al-Buxaari ak al-imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhimaa bokk nañ ko solo mu ne nag qawluhu wax ji nga ne moom wax ne gunsar bi aynin mu'jama madmuuma mooy mu koy takk ko waxoon na téere bi tamit bokk na ci li tax mu ko fi indi mooy dabt di di takk li nga xam ne yenn yi nga xam ne day xaw a jafe mu ne gunsar rayin boobu am tomb mu bi am tomb bi da nga koy def summa nuunun na nuun bi day am sukun xunn summa saa mooy day bañ nga jaawale ko bind ko neneen saa ah bata saa musallasa bu am ñetti tomb wa huwa mooy alxabiyul jaahil mooy ka xam ne daa xaw a dese ci ba bopp ba bare xamul quoi ni mu war a demee mu ne wa qawluhu kanta wax jim ne fa jaddaa ay mooy shatamahu mooy mu daal di koy ŋàññ wal jad'u mooy al qat al jad'u mooy ak dog wa qawluhu yajidu alayya huwa mu ne loolu liñ jullu mooy bi kasril jiimi mooy ya gi gi ay yaghdabu buy ñëw di mer di kon hadith baa ngi nii lii en fait imaam an-Nawawi bi ak version yi mu cënd yëpp lenn kese ko fi tam mooy barke bi nga xam ne moom la boroom bi defaral karaama gi mu barkeel ñam gii di ñamu kër Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi mu doon ganale ñi nga xam ne ñooy gana bi voilà muy lu leer di karaamatul awliya i karaamatu siddiqi bi ko borom bi karaama bi ko borom bi defaral fii. ba mu jël ndab la yóbbuwaat ko ci yeneen bi alayhi salaatu salaam mu gën a tee bari foofule waaw boobu moom mbir ma gën bari moom <laughs> léegi mu ne muttafaqun alayhi bon yeneen yi bon xadiis bu tëgg bu bari ay njàngal la mais bon foofu doy na léegi dana muttafaqun alayhi léegi Euh, euh, lan est-ce que ñoom donga ko solo ñu la déedéet seen sëriñ moo jiitu woon daal imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal moom kese moo ko solo woon jiitu na ko indi ko ci ñetti bërëb ci hadithu abdurrahman ibn abi bakrin radiyallahu anhuma bon kanta imaamul bukhari ñaari bërëb la ko indi kan daal imaamu muslim wa abul husayn moom benn bërëb ah al imaamul Buxaari rahimahullah fi mu ko njëkk indee mooy fi nga xamante ni mooy kitaabu mawaaqiitu salaa baabu samar ma'a dayfi wal ahl mooy buntu bi wax as-samaru as-samaru mooy nekk moo après gee nga toog ñu naan gonnal ci wolof ak gan ak e, waaye ñooñu loolu it liñ ciy jàngale mooy le fait dañoo julli gee ba pare xam nga ne saa saam li xadiis Seynal Mughira bi doon wax. mais te yeneen saa sam da doon sit ñuy waxtaan après guerre lool nag liñ ci doon sit mooy nit ñi nekk di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan guddee tëdd daal di dóor fajar gi mu daanu <laughs> du ñu yeewu loolu la doon bañ waaw ah, sinon bu dee ne ñoo xam ne loolu moom loolu kenn terew ko surtout di jàng wala di wax lu am solo wala nit ki waxtaan ak soxnaam wala ay xaritam comme yii nii naa bu Bakar loolu la doon def waaw lu ñuy julli liggéey ba pare. mu nekk ca saa salaam lu yàgg sax door faa jóge dóora da door faa jóge dóora ñëw dam yi mu ñëwee ñëwul rek ne gaa yi eh, tëddi leen ndax yeneen saa salaam day si heure bi non waxtaan nañ lekk nañ kii yooyu yëpp te pourtant reer bi ñoom entre timis ak gee lañ doon reer waaye bii comme que gan yee bañoon <laughs> voilà kon al imaamul Buxaari foofu la ko jógee ko ni mu ne haddasanaa Abu Nu'maan mu ne nettal nañu ki nga xam ne mooy eh, Abu Nu'maan di Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi al-Basri rahmatullahi alayhi fi woon ci Aarim rahmatullahi alayhi génn àddina la 223 rahmatullahi alayhi qaala haddathana Mu'tamir ibn Sulaymaan Abdullah ci ñu nettal mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarkhaan at-Taymi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina 106 génn àddina 180 rahmatullahi alayhi haddasanaa nettal nañu abi suma baay di Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi al-Basri rahimahullahu ta'aala gane àdduna 46 génn àdduna 143 3 ans moo ko dese woon mu nekk centenaire rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Abu Usmaan mu nekk ñu nekk mooy Abu Usmaan di Abdurrahmaan ibn Mull waaw an-Nahdi al-Kufi al-Basri Abu Nu'man Abu euh, Usman an-Nahdi génn am na la cent am na quatre-vingt-quinze muxadram fekk na jamono yeneen saa saa ne jotu ko gis rahmatullahi alayhi yàgg nañu gis an Abdurrahman ibn Abi Bakr moo ko jëlee Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq Abdullah la Abu Bakr tuddoon ah mu ibn Abi Quhafa Usman nag la Abu Quhafa ñoom moom maam ji sax saxaaba la muy Abu Quhafa di bàyyi Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu home wardaam gis nañu sànk ay kiiwam bi ñuy tàmbali mu ngi génn àddina nag moo magoon ci doomu Seydina Abu Bakar yi radiyallahu anhu génn àddina ci xilaafa Seydina Muawiya la 53 am na ñu ne 54 am na sax ñu ne 50 yu wallahu ta'ala alam anna ashaba suffati kanu unasan fuqara noonu ko imam al-Bukhari indi ko kan dal imamu Muslimu Abul Huzayni rahmatullahi alayhi mu ngi ko ndi kitaabul ashriba baabu ikraami dayfi wa fadli isaarihi mu ne haddasanaa Ubaydullah ibn Mu'aaz al-Anbari rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Ubaydullah ibn Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hasaan ibn al-Hurr ibn Maalik ibn al-Khashkhaash al-Anbari at-Tamiimi al-Haafiz al-Basri génn na 230 rahmatullahi alayhi wa Hammaad Omar al-Bakrawi ak sama beneen sëriñ man imam Muslim ci ñetti sëriñ la ko jëlee keneen ki mooy Hamid Hamid ma Muhammad wa Hamid ibn Omar al-Bakrawi di Hamid ibn Omar al ibn Hafs ibn Omar ibn Ubaydillah ibn Abi Bakr Abi Bakra Abi Bakra boo ko Abu Bakr mi ñu gis as-Siddiq di doo ci Abu Bakra beneen saxaaba la boo xam ne Abu Bakra la tudd as-Saqafi yi nu koy am na Haarisi <laughs> rahimahullah kii moo ne woon qaadi Kirman waaw kii juge la woon Hamid sëtam la surtout Abu Bakr la hmm, nekkoon juge fële ca Kirman guwàccoon fa nga xam ne Naysabur di al-Qadi rahimahullah génn àddina la 233 mooy sëriñu imaamu Muslim wa rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Abd al-A'la al-Qaysi ak sama beneen ñetteelu sëriñ mooy Muhammad ibn Abd al-A'la al-Qaysi as-San'ani rahimahullah al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina la 245 kulluhum anil mu'tamir ñoom ñoom ñu jëlal mu'tamir gis nañ ko sànq moom ibn Sulaymaan mu ne Kanta wal lafz ibn Mu'aaz mu ne kat bi ma indi fii nag Ubaydullah ibn Mu'aaz doomu Mu'aaz ji moom laa koy jëlee mu ne haddasanaa al mu'tamir ibn Sulaymaan noonu la ko waxee mu ne nettal al mu'tamir ibn Sulaymaan gis nañ ko qaala rahimahullah qaala abi mu ne sama baay nee na mooy Sulaymaan ibn Tarxaan rahmatullahi alal jamii' qaala mu ne haddasanaa Abu Usmaan muy an-Nahdi wu mi ngi sànq ke riwaaya Imaam al-Buxaari annahu haddathahu Abdurrahmaan ibn Abi Bakr anna ashaaba suffati kaanu naasan fuqaraa wa anna Rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam qaala marra man kaana indahu ta'aamun falyadhhab bi thalaatha voilà mu ngi nii wallaahu ta'aalaa a'lam comme nag ci kaw noonu wax nañ dëkkaale bi bunt bi karaamatu Siddiq bi borom bi defal Seydina Siddiq ci baril gum baril ñam wu ndaw wëndew wëndew wëndew wëndew boo xam ne saama siis yi moom boo leen ko ñu ne la hee waa bàyyi ñoo mën a wooru ñii ci weer bi waaw saama siis moom dañ lay xoolaat moom <laughs> jàpp ne ya du ñuy fuur kon du ñuy fuur tey <laughs> waaw loolu loolu moom gis nga ñi ñoom defuñu woon noonu moom waaw wal iyaadu billah loolu yëpp lu garaaw la kon nag wallahu taala alam gis nga woo gëmee yàlla kii borom bi barkel gis nga Seydina Abu Bakar gaa yi bark borom bi barkel lépp non seulement ñoom ñëpp ñu lekk mu yóbbu ko yenn saa saaf lekk ji mais yóbbu ñaar ñu bari ñëw fa te ñu bëgg jëpp lekk ba suur voilà comme quoi des fois la ngay sii sax da ngay jekki mu des nag nga am kersa nag allahu akbar waaw wal iyaazu billah comme quoi am na ñoo xam ne seen bët yi ñoo ëpp seen biir yi wal iyaazu